bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina walah amma ba'd fassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ñoo ngi sant sunu borom tabaraka gu màgg gu tedd gu kawe gi di ko dolli ci dolli xéewal ak ak barke ci ab yonentam sunu sang bu tedd bi yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ki ñoñam ak i saxaabaam ak yépp ko topp sunnaam ba bisi penc gannaaw loolu noo ngi leen di nuyu nuyu lislaam i ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu a ñu defal tawfiq defal ko mboolem jullit ñu ngi dellu siwaat sunu waxtaanu fajar ci sunu téere bi di ashriyaat ibn al-Qayyim rahimahullahu tabaraka e, tey ji mooy sunu e, juróom ñaareelu bind mooy septième leçon ci bi ci ko taalif moo di ash-Shaykh Abdul Aziz ibn démb ñi ngi jeexaloon juróom-ñetteel bi ci cause yu njëkk fukki cause yu njëkk yi may bëgg borom bi tabaraka wa taala juróom-ñaareel bi mu ne assaabiu euh, wala juróom-ñetteel bi mu ne assaaminu alxalwatu bihi waqta nuzul ilahi waqta nuzul ilahi li munaajaatihi wa tilawati kalaamihi wal wuquufi bilqalbi wa taaddubi bi adabil ubudiyyati bayna yadayhi summa xatmu dhalika bil istighfari wa tawba nee na loolu mooy juróom ñetteel bi mu ne juróom juróom ñetteel bi ci maye bëggug borom bi tabaraka wa taala mu ne alxalwatu bihi mooy wéet ak borom bi wa jal wéet bihi ci moom waqtan nuzulil ilahi ci waxtu wàccik ga di ko jug yàlla maanaam waxtu wàccik sunu borom ga tabaraka wa taala waqtu waqtan nuzuli ci waxtu wàcc ga al ilahi ga di ko jug yàlla maanaam waxtu wa yàllay wàcc lu tax ngay wéet foofu li munaajaatihi ngir diyaale ak moom tabaraka wa taala wa tilawati kalaamihi ak jàng ay waxam wal wuquufi bil qalbi ak taxaw ànd ak sa xol wa taaddubi ak teggiinu teggiinu bi adabil ubudiyati ci tegginu ak njaamu bayna yadayhi ci kanamam tabaraka wa taala nee na summa xatmu zalika ginnaaw bi nag nga motteli loolee bil istighfaari ci sàkku jéggalu wa tawbati ak tuub lii de mooy juróom-ñetteel bi ci yi mane yi maye borom bi tabaraka wa taala mooy waxtu wi yàlla wàccee ci asamaanu àddunaam si waxtu woowu nga borom bi kenn jubluwu ci nag wéet gi lii ñenn ñiy def sufiyanke yi yi nga xam ne dañoo xaw a jéggi dayoo li ñuy faral di def di wéet di dugg liñ naan dugg xalwa am ci ay weer wala am ci ay fan loolu moom jabar la gën a jege ci li nga xam ne moo di maanaam jaamu sunu borom tabaraka wa taala yor say kurus kurus gu rëy di ko yëngal di am luy xëcc wala am koy dugal xalwa yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne sharia jàngalewu ko kon wér gi dem ci jublu jublu ci lu rek waxtu yàllay wàccee ci asamaanu àdduna si di ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mooy xadis boo xam ne xadis bu màgg la xadis boo xam ne fanweer ci ay tali nañ ko mais sunu borom tabaaraka wa taala dafay wàcc ci asamaanu àdduna si suñ demee ba buñ xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj bi côté trois heures deux heures trente jàpp trois heures trois heures mën a jooju day wàcc. ci asamaan àdduna si di wax ne kan moo may ñaan kan moo may ñaan kan moo may laaj ma jox ko ku may ñaan ma may ko kuy sàkku jéggalu ma jéggal ko waxtu woowu nag nga wéet ak sunu borom tabarak wa taala waxtu woowu nga jug ci sab lal nekk ci kanamam di di diyaaleeg moom di ko ñaan pour mu bëgg la di jàng ay waxam di ko naafila xam na nga naafila ba noppi téye alxuraan bi di téere alxuraan ji téye jàng ay waxam wala danga koy jàng ci sa biir naafila taxaw sa kanam boroom ànd ak xol bu teewlu ànd ak teggiinu ci tegginu ak njaamu ci kanamam teggin bi nga wi kuy jaamu sunu borom tabaraka wa taala wara yor teggin yooyu nanga ko tegginoo ci kanamam tabaraka wa taala te nga teewlu ci sab xol loolu day waxtu woowu day bu yàggee day indi bëgg borom bi tabaraka wa taala nee na ginnaaw bi na nga mottali loolu ci jéggalu sunu borom ak di tuub loolu mooy xiyaamu layli taxaw guddi gi di naafila la ilaha illa allah loolu moom martaba gën a màgg ya gën a kawe ca la bokk du caa génne ñëpp a ko man loolu tànnee fi yàlla yi ñi nga xam ne dañoo baax nekk ragalkati borom bi tabaraka wa taala nekk ay jaamu yàlla ñooñu ñoo man loolu ñooñu na yàlla defal tawfiq ca loola qiyaamul layli nag mooy julli gi gën ginnaaw julli yi ginnaaw julli faratay ginnaaw julli na faratay julli gi gën mooy julli guddi ndax waxtu boobu dafa nekk waxtu woo xam ne waxtu wu neex la mooy waxtu fii gën nelaw gën a neexe rawatina jamono sedd bi nag jaam bi bàyyi bànneexam yooyu yëpp ak seytaane ni mu koy fase ñetti fas ci doxam gi ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale day bañ mu jug foofu nag jug moom di ko jaamu di jàng ay waxam di ko teewlu loola mbir la moo xam ne lu màgg la mbokki juli yi yàlla nañu ko yàlla defal te yàlla ko yàlla defal borom bi tabaraka wa taala ñooñu da leen dig àjjana hmm, walladina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyaama ñi nga xam ne dañuy fanaanoo jaamu yàlla tabaraka wa taala di ko sujjóotal di ko taxawal tatajaafa junubuhum an almadaajic yadcuuna rabbahum xawfan wa tamacan wa mimma razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun maa uxfiya lahum min qurrati acyun jazaan bima kaanu yacmaluun ñi nga xam ne dañ seen wàll ya seen wàlli yaram wa cam ndeyjoor ya dañ koy soril calal ya duñ nelaw guddi gépp de déedéet dañ nelaw mais guddi gépp ko nelaw moom nee na te lu néew lañuy nelaw kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfirun lu néew lañ daan nelaw ci guddi gi ci ba ci njël gi ñuy jéggalul yàlla di ko naafilal jaamu i woo seen borom ngir ragal ko ragal sawaraam xeemeem àjjanaam la leen yàlla wërsëgal ñu ci dépassé ñooñu day bakkan mun ta xam la leen yàlla dencal ci xeetu euh, loo xam ne ab xol dara ci sedde seddu xol loolu nag dafa dama koo def mu nekk ak pay ci lañ daan jëf kon mbokk yi xiyaamu layli lu jaam bi war di góorgóorlu la ak euh, lu jaam bi war di góorgóorlu la ci man di ko def di ko taxawee ndax bu yàggee mu am eh, bëggu borom bi tabaraka wa taala ndax ci jamono jooju dafa nekk jamono ju yéeme joo xam ne wax dëgg yàlla jaamu ci suñu borom tabaraka wa taala nekkul lu yomb nekkul loo xam ne yomb la te ja jamono jooju mooy jamono ji yàlla yi wàcc nga xam ne loo ñaan borom bi azza wa jalla defal la loo ñaan rek Eh, li borom xam-xam yi taxaw ko te guddi di wax ne sihaamul layli laa tuxti'u marmaaha laa tuxti'u marmaaha nee na maanaam fett guddi bu dee da nga koo sànni maanaam du mooy mukk sahmul layli laa yuxti'u marmaaha hmm? sihaamul layli comme niñ koy waxee laa yuxti'u marmaaha soo ko sànni rek ñaan googu yàlla du ko delloo mukk ci kaw suuf kon loolu lu mat a bàyyi xel la loolu dafay indi bëgg borom bi tabaaraka wa taala mbokk jullit bokk na ci dalee ci dimbali nag mooy jaam bi wattandiku lépp loo xam ne xeeti mooy yàlla la ndax loola bokk na ci martaba gën yi gën a kawe ñu koy def dañuy jege suñu borom moo tax wattandiku ay mooy yàlla donte sax yu ndaw yi la nga di ko wattandiku sa këm kàttan ak di teel di tëdd ak di eh, Eh, maanaam yor loo xam ne du la yeela ak bañ di sonn ci bëccëg gi ak di nelaw di dallu ci li nga xam ne moo di bëccëg gi loolu bokk na ci yi koy dimbale jaam bi ci ci buntu boobu mu tekki ne asaaminu attaasiu juróom-ñeenteel bi nee na mujaalasatul muhibbiin as-saadiqiin wa iltiqaatu ataayiba kalaamihim kama yuntaqa atayibu samar wala tatakallam illa idha tarajjahat maslahatul kalam wa alimta anna fihi mazidan li halika wa manfa'atan li ghayrik nee na juróom-ñeenteel bi moo di mujalasatul muhibbin as-sadiqin toog ak ñu bëgg yàlla ñu dëggu ñooñee waltiqaatu atayiba atayiba samarati kalamihim ak di for di jëriñu ci meññeti maanaam way teey way teey yi way baax yi meññeti seeni wax seen meññeti wax yi ci gën a teey yi ci gën a màgg yi gën a teey ci meññeti seeni wax nga di ko jël kama yuntaqa ataayibu samara comme ni ñuy tànnee samar meññet ba ci gën a tedd yi ci gën a neex yi ci gën a baax comme niñ koy tànnee yow seen wax yi ci gën a tedd nag yi ci gën a baax ngay tànn nee na wala wax illa ida tarajjaxat lu dafa lënk dafa not maslaxatul kalaami intérêt wax njariñul wax wa alimta nga xam ne anna fiihi nekk na ci wax jooju mazidan ak dolleeku li xaalika ñeel sa situation sa melo wa manfaatan ak njariñ li ghayrika ñeel keneen ku dul yow bokk na ci lay may bëgg borom bi tabaaraka wa taala mooy ña bëgg yàlla te dëgg ci bëgg gi nag daam mm, daa ñoo xam ne dañuy wax bëgg yàlla rek waaye ci seen laaj bi lay wax loolu woote woo moom daa bari lool ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha la amri fi al maqali law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu inna almuhibba liman yuhibbu muti'u naan damaa bëgg yàlla ba noppi di ko may di ko may guddeeg bëccëg loolu moom mënut a nekk moom su fekkoon sa bëgg dëgg la kon nga topp ko ndax nit ku nekk bëgg da koy topp kon di ànd ak nga bëgg yàlla te dëggu ca bëgg ga ndax seeni jëf ak seeni wax moo koy wane ak seen comportement di toog ak ñoom ayit bu ñuy wax seen meññati wax yi te gën a teey nga di ko for mooy li gën a baax ci seeni wax ngeen dégg nga di ko jël mooy alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana ñay dégg ay wax di tànn li ci gën a rafet ñu topp te mooy la gën a dëppook alxuraan ak sunna comme booy tànn meññet ni ngay tànnee meññet yi fruit yeeg yi booy tànn ni ngay tànnee yi ci gën a neex te gën caa teey wax ñu baax ñi itam ñu bëgg yàlla ñi ñu ci gën a dëggu soo tànni seeni wax dangay yi ci gën a teey bul wax lu dul dangaa dem ba gis ne wax ji daal moom intérêt bi intérêt yi wax ji moom lu dem ba feeñ la moom lu lënk la lu teew la mënoo ñàkk wax ndax intérêt da caa nekk ndax xam nga ne wax jooju euh, sa situation dana dana ko dolli ak mbaax dana ko dolli ak jub dana ko dolli li nga xam ne moo di ak gindiku waaye tamit dana jëriñ keneen ku dul yow dana la jëriñ dana jëriñ keneen ku dul yow su ko defee nga door a mën a wax loolu bu yàggee mën naa indi bëggu borom bi tabaaraka wa taala ndax la ngay ànd ak ñoom di diglu seeni wax loolu moo lay xëcc ci nga góorgóorlu ci sa yoonu borom te loolu mooy indi bëggu borom bi azza wa jal mu ne al aashiru fukkeel bi mu ne mubaadatu kulli sababin yaxuulu bayna al qalbi wa bayna allahi azza wa jal nee na fukkeel bi moo di mubaadatu kulli sababin sorenteeg bépp cause bépp sabab boo xam ne yaxuulu dafay digale dafay dox diggante baynal qalbi dafay dox yaxuulu dafay dox baynal qalbi diggante xol bi wa bayna allahi azza diggante borom bi azza wa jal nag bépp sabab boo xam ne day dox diggante xol ak yàlla dara jiitu ci bokkaale ki bidaa ki mooy yàlla ki mooy yàlla rawatina dan mooy yàlla ci ay bët di seetaan yoo xam ne yu baaxul la di seetaan di seetaan ay film yoo xam ne jëfi eh, saay-saay lañ cee def di seetaan eh, jigéen yoo xam ne dañuy eh, raflewu dëkk ci whatsapp bi dëkk ci li nga xam ne moo di réseaux yi dëkk ci li nga xam ne moo di facebook bi ak youtube bi dëkk dugg ci ay gîte yoo xam ne film yu yu bon yooyu la teg nga di ko seetaan di ci wut lenn lu dul rek bànneexu bakkan yooyu li gën a mën a tëj xol bi li gën a mën a tëj am xel li gën a mën a yàq avenir doomu aadama ji rawatina ab jeune ca la bokk li ko gën a mën a soril borom bi azza wa jalla ca la bokk te kenn dara gën a koo yomb suñ joon yàlla tey kon nag loolu daf koo war a wataliku ndax xol bi moom bu xasee tilim rek jeex na di ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxe jam mooy yàlla mooy yàlla bu defee bàkkaar benn tupp tëpp tëpp bu ñuul ci xol bi bu tuubee ñu far ko bu tuubu nag noonu lay def bu mujj xol bi day lëndëm këriis mooy kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun seen xol moo lëndëm yàlla ci yàlla musal mu ne fa min haadihi al asbaabi nee na ci sababu maanaam ci sabab yii cause yi ma fukki cause yi al asharati al asharati ya di fukk wasala al muhibbuuna ñu bëgg yàlla ca lañ egge ila manazili lmahabati ci wàccukaay bëgg ko borom bi azza daxalu ala alxabib ñu dugg ci soppe bi te mooy yàlla wa malaaku dalika nee na lay dajale yooy yëpp la moom li nga xam ne ku ko ku ko def da mën a moom yooyu yëpp da ko mën a dajale kullihi yëppam amraani ñaari mbir la mbir la ñaari mbir la ba ci njëkk mooy ban moo ne ruuxi waajug ruugi li hada sha'ni ngir mbir préparé wu guru gi li hada sha'ni ñeel mbir mi wa infitaahu aynil basirati ak ubbiku bëtu xol sax bëtu xol sa gisinu xol ubbiku mu ne wa billahi tawfiq ci yàlla la ñuy ñaan yàlla ci moom ci la ak dëppale nekk dëppale ci nga mën a tege ci la bëgg nee na sabab yi fukki sabab yi day fukki cause yi ñu bëgg yàlla ci lañu àgg ci darajay bëgg ci wàccuwaayu bëgg dugg ci aji bëgg ci waaye tamit ci lañ defee suñu borom tabaaraka wa taala bëgg leen nee na lii lépp nag ku ko bëgg ku ko bëgg a man ku ci bëgg a nekk nee na ñaari mbir dajale na ko ñaari mbir ba ci njëkk moo di faaw nag sa ruu da nga pare ngir loolu tàmmal ko lu baax ba ca tege moo di sa bët bët sa gisinu xol na ubbiku gisin wu yaatu nee na yàlla la yi ñaan tawfiq kon sabab yi mooy fukki sabab yi nga xam ne mooy maye bëgg borom bi azza wa jal